alayha salaatu wassalaam ci suñu jataay bi ñu génn kon jeexaloon nañ saar bi nga xamante ne mooy suuratu taaha alayhi salaatu wassalaam tey nag ñu war a jël saar bi nga xam ne moo mujj ci suñu wàll wi ci suñu juzu bi di saar bi nga xam ne mooy suuratu maryam maryam alayha salaatu wassalaam moom la suñu boroom dëppee saar bii comme niñ koy gisee te moom mooy doon nag ki nga xam ne moo doon kan moom mooy ki nga xam ne moo doon Maryam bint bint bint Imran baayam moo doon Imran te nag baay dafa nekkoon jaboot gu barkeel a barkeel ndax fii nii borom bi moom la tudde saar bii waaye boo demee ci biir saar yi ñu war a gis ci kaw suuratu suuratu Ali Imran di saar bi nga xam ne mooy wax doomi waa imraan yi doomi imraan yi mooy baayam la ay doomam nag ak ay sëtam moom lañ dëppe saar boo bële ngaw ndaw jabo ndaw njaboot ju barkeel kon sayyidatu maryam mi alayha salaatu wassalaam kon suñu boroom saar bii nag mu ngi ko wàcce makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima lool la boroom xam-xam yi dal di wax ba mu des lenn rek loo xam ne jële nañ ko ci yenn boroom xam-xam yoo xamante ne nii dañu ne ba mu des ñaari laaya ak yi nga xamante ne nii yu mel noonu la waaye loolu moom kene yooyu madina la wàcc ala saakini afdalu salaati wassalaam waaye loolu moom dëgërum diitu ndax ko mel ni muqaatil moo ko wax comme ak ñeneen yoo xamante ne jële nañ ko ci ñoom waaye loolu moom du lu gën dëgër inshaa allahu taala ñu boroom di tàmbali mu ne bismillahi rahmaani rahim mu ne ci turu boroom bi nga xamante ne nii moom moo fees del lëg yërmande lay tàmbalee arrahimi te yërmandeem yaatu mu ne kaaf ha yaa ayn saad mooy loolu nag comme lañ waxoon ca suuratu qaaf moom lañ ciy doyloo lii nag mooy wax yi bari na ci am ñu ne tur la ci turu borom bi tabaaraka wa taala la lu muy waate la am ñu ne mooy fawaatixu sufar yi suwar yi rek yi ubbi saar yi noonu rek loolu moom ci yooyu la am ñu ne déedéet liy tur la ci turu borom bi tabaaraka wa turu saar bi la am ñeneen yeneeni wax yoo xam ne mooy ne kaaf beeg hayin ma haa beeg yaa bi lu nekk daa am lu muy tekki waaye waxoon naa leen rek ak ñeneen ñoo xamante ne nii mooy ne dañ ne woon loolu dañuy doyloo rek yi nga xam ne moom lañ jotoon a wax yu mel nii la waaye borom bi tabaaraka wa taala moo koy xamal ci jaamam yi nag képp koo xam ne soob na ko rek moom moo la koy xamal yu mel nii comme ni nga xam ne noonu lañ ko jële woon ci mawlaana abu bakrin siddiq radiyallahu taala anhu ne lii dafa nekk ci yi nga xamante ne ay trésor la yoo xam ne borom bi moo ci moo koy xamal ku ko neex di ci waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy ñi nga xam ne ñooy ñi jegeñaaleem yi mooy ñi mu jegeñal ci boppam kon nag mu ne zikru rabbika zuk zikru rahmati rabbik tudduk sa yërmandeg borom gu yaatu gi bi nga xam ne moom la defal kan abdahu jaamam ba zakariya muy seydina zakariya mooy ne alquraan jii saar bii nii laaya yii nii kaaf haa yaa ayn mooy ne ci loolu la borom di tibbee li nga xamante ne nii ci yooyu zikru rabbika lii de fàttali la tuddug sa yërmande gu gorom bu màgg yow seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam bam defal jaamam ba nga xamante ne nii moom mooy zakariya muy seydinaa zakariya moom yonent la woon alayhi salaatu wassalaam id fàttalekul xéewal gu yërmande gu yaatu googale nan la manifesté woo id ba nga xamante ne nii naadaa ci la woo boroomam daal di koy dagaan di ko ñaan toroxlu ci boroomam di ko ñaan rabbahu moom boroomam ni daa an ñaan goo xamante ne nii nag xafiyaa mooy ñaan la goo xam ne gu doon wax ci suuf la mooy ci secret la ko doon wax ci ndànk la ko doon wax nga xamante ne nii noonu la doon def de qaala ba muy ñaan nag lii la wax nga xam ne kenn dégg ko ku dul boroomam azza wa jalla moom seydinaa zakariya alayhi salaatu wassalaam qaala mu ne rabbi i yow sama boroom inni man zakariya mii kat alayhi salaam wahana al azmu minni mooy sama yax yi de daal ñuy feebal de mooy ne amatuma doole amatuma kàttan ndax samay yax dëgëratul te nit ki xam nga ne moom mooy bu ay yaxam commencé mënatuñ koo supporter so mu nekk koo xam ne daa feebal rek mooy yoon jox dina dugg mooy mu ngi koy waaj a dugg te nag mooy faiblesse mooy ak mage lay bëgg a wax fii la rasu shayba ba pare sama bopp bi nag mooy daal dinay lakk mooy daal dinay nekk loo xam ne mel na ay ceññeer yoo xam ne moo ciy génne weex tàll ar rasu sama li nga xamante ne nii mooy sama bopp bi shaybaat yi li nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy bi jaaw mooy ni lan la bëgg a wax mooy boppam bi weex na tàll ndax bi jaaw mooy mage na loolu la bëgg a wax moo tax mu naan wash taala mel li loo xam ne dañ doo ko boo gisee rek fu fenn buy tàkk di nakk di tàkk noonu ni ceññeer yi jóge ak loolu noonu mu joxe loo xamante ne lii lu rafet la ci istiaara li nga xamante ne nii mooy mooy ci wàllu langue arabe ci wàllu balaaxa lu ama am solo ngi nii de nga xamante ni figure de style la bu am solo solo mooy ne loolu la nag mu ne kon sama bopp bu weex nët fur daal di weex moom daal di nay weex tàll ci li nga xam ne mooy bi jaaw bi de walam akunta loolu nag taxul walam akunta masuma nekk te duma nekk seydinaa Zakariya mi alayhi salaamu bi du'aika ci ñaan gi ma lay ñaan di la dagaan saa bu ma amee soxla te moom ci am soxla laa dëkk ndax jaam laa te jaam fu mu nekk day soxlaa sangam mooy yow borom bi tabaaraka wa taala nekk nag di la ñaan saa su ne bi yow sama borom shaqiya duma ci toqi duma ci yokkat te tamit duma nekk koo xamante ni damay ñooy mooy dama ci am yaakaar bu baax moo tax daal lu ma man di gaaral te moom du denc sama dund gi lu nekk di ma gaaral ndax jaam ku xam dëgg-dëgg jaam ni nga doon li nga aajowoo sa bopp sa borom moo raw sax yow li nga aajo woo li nga xam ne mooy ak nokki mu ne kon nag ma nekk ci ñaan gi ma lay ñaan ak dagaan gi ma lay dagaan rabbi yow sama boroom yi yaa koo xam ne mooy ne dama ciy yokkat wala koo xam ne da ciy kuttus de mukk man xam naa ne fu ma la ñaane même bu ma gisul li ma la ñaan léegi xam naa ni ay xéewal la ci man de ndax ñaan jaamu yàlla la kon nag mu ne wa inni taman zakariya mi xiftu daal dinaa ragal de almawaaliya min waraa'i mooy ñi nga xamante ne nii ñoo nara méngoo samay mbir sama ginnaaw muy doomu bàyyite xam yéeg ñi nga xam ne mooy comme que moom dafa nekkoon koo xam ne dafa mage lool te amul doom léegi nag mooy bu fi jógee diine jii nga xam ne moom na ko borom bi teg ci loxoom mu koy leeral fii ci ay bal baytu baytul muqaddas fii nii ci dëkk bii nga xamante ne nii muy Sham gi fii fii ci Jérusalem nga xam ne moo fa newoon doon leeral loolu li nga xam ne moom la yonent yi fa jiitu woon newe woon alayhi salaatu wassalaam man nag damay ragal ñi nga xam ne bu ma amul doom joo xam ne maa ko yaral sama bopp ba teg ko ci li nga xam ne moom laa nekkoon li ma jot a gis de dalul sama xel mooy ñi ma gis ñu ne fi fii bu ma fi jógee nekk naa mag bu ma fi jógee mooy kan mooy jël relève bi loolu moom yaa ma ko gën xam borom bi waaye jaam laa damay damay damay sabablu nag di la ñaan ngir lan ndax man damay damay ragal almawaaliya xiftu damay ragal de ya ñi nga xam ne ñoo war a taxaw sama ginnaaw mooy ñu suuxal mbir mi mooy ñu bañ koo taxawee ni nga xam ne noonu nga ko bëgg ak noonu la war a de mooy diine jii l'islam bii di ko doxal loolu noonu lay ragal sama ginnaaw nag wakaanatimraati te sama soxna si muy sama jabar ji moom sama soxna si moom de umpale woo yow borom bi kene moom aqira dafa nekk koo xam ne dafa jaasir moom du am doom fa hëblii waaye malgré lii lépp xam naa ko man mage naa lool ba yax daal di nekk loo xam ne lu feebal lawu daal waaye sama bopp bi weex na tal ndax ba jaaw sama jabar nekk koo xam sama soxna alayhi salaam nekk koo xamante ne nii moom dafa nekk koo xam ne dafa jaasir waaye lii lépp du tee man fa lii dama lay ñaan man Zakariya alayhi salaam dama lay ñaan yow sama borom min la dunka kon nag may ma mu tukkee loo xam ne ci yow dong lay tukkee ndax waxoon nañ la doom du jaab yaa daa gën a jantal ak yaa mel nii mukk mayu boroom bi kese la ne kon fa hëblii moom moomu dal wahab fa hëblii waay waay may ma man Zakariya lii ñeel ma min la dunka tukkee fa yow waliyaa koo xamante ne mooy méngoo samay mbir sama gannaaw nga xam ma nekk koo xamante ne nii mooy relève bi mooy jël flambeau bi de muy doom joo xamante ne nii moo koy taxawee yarisu nii bu ko defee mu donn ma donn ma wa yarisu min ali yaqub donn waa kër sa ñoom seydinaa yaqub ni nga xam ne mooy maamam alayhi salaatu wassalaam waj'alhu te yal na nga def sama doom joojoo nga may may rabbi ee eh yow sama boroom radiya koo xamante ne nii yow danga koy gërëm yow borom bi tabaaraka wa taala waaye ku ko gis rek daal di koy gërëm ndax yiw bi nga xam ne mooy nekk ci moom léegi nga ne ma ah yaritu nii wala la xaaral bii nañ taxawee nii ba bii di ñëw ñu ñëwaat ci laaya bii ndax kat man daa am loo xam ne dama koo déggoon ma ne la loo déggoon ne ne ah yonent bi alayhi salaatu wassalaam kat dañoo xamal ci xadis boo xam ne mu ngi ci saxiixayni bu sayyidatu Aisha ak ñeneen radiyallahu anha ken ñun mbooloom yonent yi alayhi salaatu